foofu talaata saalu kose ma demee fii ko dañ ma dina def talaata am rek ñett fukki laa dañ ci kaate bismillaahi rahmaani rahiim yaa ayyuha nabiyyu kooku ñu ko wasal wàcc na ba nga xam ne yonent dafa fasal jabaram xab ko ci rek ba mu ko fasee nag dina Umar dox di xab ci ko ci boppam rek naa ji la xataa daal yàlla na ñëpp ñoom fii moo tax yonent fasal seen doom waaw ba la yaay sata ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yaay sata ma ne mbooleem jabar yonent bi yëpp gis nañ ko seen daaw yi bi ñëwee ñëwee ñu fekk ci jigéen rek mu wëññeeku lu may ay sata dana tàngoor yeneen ci keneen ba daan sax jiw wàcc ci noonu ba daana gis jibril sax moom lay ay sata moo tax ba boo dem saaba yi ci masa gis a ci dundam yeneen ba yooyu génne àdduna yi ñëpp ci maxa nañ lay ay sata mu gën a ci maxa ndax gisoon na jigéen moo gis jibril loolu yëpp ba dëkk ci yàlla ne ko soo demee ne yàlla na wax yéen itam mu mu fay li xam te suñu xel moom rek ñu yàlla yónni ko ne ko dafa ni yonent yàlla Muhammad na fay lii xasatu xasatu naafilaatun guddi la xasatu xooraakoon la te suñ jabaram daal jana lay bokk de bu mu ko fete day Jibril ñëw yonent fay lii xasatu moo tax xasatu la yaay sa jabaram ñu jël yëpp dañ ko daa màggal bu ñëwee daal ñoom ñëpp ñu jóg taxaw màggal ko ba mu dee lu may xasatu xasatu moom ñëpp jógee taxaw moom mu toog jóg la yaay sa ne ko alu tax dama ñëw dina màggal yow mu ne ko ñoom dañ laa war a màggal yaa leen gën man nag gisuma loo ma gënee Abubakar ay sa baay Omar ay sama baay ñun ñëpp yéen a ngi gën jëkkër gisuma daal lu ma la a a màggal mu ne ko nga xam ne mu ne yow nañu ko fee man maa yóbbu ci biir bi yàlla mu fay la te ñu fay la nga rek gannaaw dana mooy itam soo xamee ne mm, seen mbéy mi rek ñu jóg taxaw màggal ko rek bu ñu nañu ko fee xàpp si nag la yàlla wax eh, ne yaa ayyuhan nabiyyu yow yonent bi. isa talaqtum lan fa sa yéen ni isa talaqtum nag mën ngeen a fase nisaa jigéen fa talliquhunna fase leen leen leen def ngeen ci xedda seen de boo bëggee fase ko ci xedda mooy nga ne bam rek ba laab laab boo xam ne jotoo jàng moom dara nga soog koo fase waaye bu na bee waa mu nekk fase ko wala laab boo xam ne laab nga jafanoo ci xamuloo jàpp na bi tam jigéen nga fase ko de kooku tere nañ ko da ngay wàcc bam ba ba ko jotoo laab moom dara nga fase ko fase na itam nga def ko def na fase de waaw foofu ak kële naa a dafay a te nañu ne waxtu daje ndax nga a a fay li balaa a waxtaan ku laa a yàlla rabbakum te borom seen laata ko jëlee nag bu doon jëlee yooyu ñun jiw ak yéen nañu ko fekk ñun seen wala yàq nañu ne bu ñu jëlee laa yaa dina yore bu di keneen ñu. ñu fay ko fii ci jàll ñu jëlee fii laa ji bi boo ko fay jigéen ñi tam bu ko jëlee ñu mën ngeen see bay ko fa bañ a daan jeex rek wasit ko loolu Ibadullahi mooy dayal yàlla waxum nga tax a dëkk boobu nii Ibadullahi dayal yàlla fa xasal amul tool yi mu xasal boppam la daa ko bëri amul laa la laa ndax dala yàlla moom it dana mu sot dara saa ni ko ca gannaaw moom la tafe am ren mbir ci saa ni la lu tax yàlla sant li nga fasoo loolu mën naa am ñaar ci jigéen tey balaa nga bëggaat ko boo na tasal moom tasal rek ta ta waaw tey waxtu xar dëgg bala bu balaa xar daa ma jeex bu fekkee fakkal jël nañ ko fakkal di ko fay rek mu nekk di fa jabar ci def ko def tasal taw ni moom jabar xam jëg xel daan jeexu rek dana dëgg jeexal na tasal ma def na Moussa Ba tax na def jagal nañ ajala wu ñu jeexal na seen faam si na jàppale leen di ma roful ci ni di ndar aw faal ko ñu ñu ngeen tasal ñoom di ma roful ci ni di ndar bu fekkee da jàngal nga jeex nag ko bëgg ko jàpp dama ñu ko fay ni la bu ko defee jigéen ji ñu faylu ko ngir bëgg ko lor nag wala rëcc nañ yëpp nga loraal ko ko bul def loolu de ko faylu woon ngir bëgg koo jàpp de waa askan wi soo delloo rek sa yaag muy ñaar waram maandu ñun ci ci ñoo jënd sa bool yi kese na nga seede na nga sàkk seede na nga lu bëmb rek moo xam ne laa doo kese nga ñëw ne ko fase naa la benn yoon te na nga sàkk seede lu jiit loolu ne leen danaa fase sama jabar kat waaye teere boobu yàlla santaane ci tafe te santaane itam teere ci sëy ba mu tuddee takk sëy tudd seen seede mu tudd tafe nag tudd seede ci la séeréer yi jëlee nii kon nag sëy bi ci boppam itam war naa am seede de moo tax ñu duggee biir te ñu ñëw ñëw waaw te amul ñaari seede waaw ñu ko seede de waxuma dëgg sëy bi gën a yëg sax waaye war nañoo sàkk ñaari seede seede ci li ko waral ci sëy bi amul seede xanaa ñu def ko te sekare rek kenn du xam ne sa jabar la bu baaxee doo ko donn boo ko waxee mën naa am ñu xañ ko dono di ca doom juddee ñu xas ko dafa lay judd nekk ni di sëy loolu yëpp waaw mo moom la seede di sànq waaye saaba yonent yi daawuñu seede loolu ñuy takk ci takk ba noppi nag da nga fàcc ay seede ñu ñu takk naa di waaw sax arab moo tax de takk seede yi fekk pas-pas ba ak takk seede yoo xam ne daga la ngal gannaaw pas-pas ba moo xam buñ ko takk gaaw a buñ ko woon seede fii ci fase lañ waxee seede ñu xam ne tey ñam fase laaj seede bàyyi laaj bee de kon parce que bu tey jii doo dem waaw war na laaj cere de moo tax ñu ne tey jii lu mu jiire dana am bu ko war a maye. kon dana dugg lu mu néew ñaar danañ ko seere waaye lu mu néew ak góor bi ko ak góor bi ak jëkkër ji rek barab bi koy itam mooy góor bi jëkkër ji. ñaarangoo xaar ñaar danañ ko seere lu néew na ak kilifa bi koy maye muy juróom. tey lu mu néew lu mu juróom yi war nañ ko def lu ko may rek waaye su fekkee waa ku ma saxoo leen saa dina sell laay ñëw yàlla su fekkee ne waaw te wane nga kenn ci fas wala ci sëy na nga seete kenn sax na nga ko joxe ngir yàlla. saalikum loolu seen yoon su def na waa bii ci moom mën kaa ne tamit mu yëngu dina mu dem laay ci yàlla wala na di tëjee sax Ibrahima jërëjëf. ba mu ne tax ku ragal nag laa yàlla yàlla def loolu ñaan ko maxrajan jëm waaye ci bépp jàqare àdduna la laaxira waaye suqu tam war sagal ko mu ne laa ko suñu sa suñu soqe wut ci kalam yonent sallallahu alayhi wa sallam ah, doomam dañ ko jàppoon ci xare lu mu yonent bi jàmbat ne ko yonent bi màggat na xaw ma dara xaw ma lu ne sama benn doom xoof noonu jàpp nañ ko su ma jëm yonent ne ko ragalal yàlla rek te wat ni ci yàlla yàlla dañ la wërsëgal foo ko jot a yóbbu mu ñëw te ba jël sa xool rek di wax laa laa hawla wala quwwata illaa billaahi ali laa fi wala sax laa yàlla ma xam ne war fukum ne laa fi mu taxaw ko rek moom la sàggam doom jaral ji rek ci ci ko téye rek ci leen ñu dikki tëgg bàyyi bi ci juddu bi ko ñëw a ñu naan téeméeri gëlëm yow mu laaj mu ne gëlëm yi nag balaa ñu koy jël ñu laaj yonent la woon rek ñu laaj yonent mu ne la woon ndax xale bi xaraare la laa nga boo xam ne ku ko taxaw rek fii ko dugg rek yàlla loolu la gën a nekk nañ ci bari yow ku ko xam dafa mu toq rek dafa dem boobu nga tawakal ku door mu ala ci yàlla boobu mu xas waa ji doy la ko ina laa naka yàlla baale sama aji yàlla mu am réew mi dem ak yàlla laa dem na yàlla li kilifa yi ñëw lépp la xadaram waxtu de walaay jigéen ñi nga xam ne fekk ñëwat nag yooyu it noonu ñu naa na di jëmb rek ci jigéen ñi ñu kat ci dem ci jigéen da ci na da tan sara ko ak ñu ñetti weer lañ de jigéen bi magat ba di jëmb rek ñu ne mooy doomu juróom fukki at ak juróom ba wala juróom benn fukk ba doomi juróom fukki at ak juróom ba wala juróom benn fukk boo xam ne jigéen nag dafa foofu xam ne dootu gis mbërëg baam mooy ñetti rek ñu ne jigéen bi gisagul mbërëg nag lu kat tuutam mu ne walaay ak la ñu waxee na mbërëg bu wér ak jigéen gi ndaw ba gisagul mbërëg kooku ne baam ñetti weer la de wa ulaatu lahmaali borom démb na bis ko woon yow baa nga bëri ñëw di leen am la woon nañ la mu kenn jigéen ji xam na ne daam mooy wasin la mun rek moo xam mat na moo xam matul boo xamee ne kese wuñ ko fekk benn jëndee ko rek mu wasin booy na daam jeex na bu jëkk dem deexee rek fekk benn jëndee ko rek mu wasin booy it seen jëm jeex na ba mu ne tax ko ragal noonu laa la yoon bu def loolu ngeen ko mun am réew ci mbiram isran ak jàppandal na mu koy léegi jëm kenn de ba mu ne yaa fi parce que yéen ñoom dëkkaloo dëkkaloo leen leen ñoom ñu ngi fas fekk yéen nañ ko bàyyi mu dëkk ci néeg ba mu doon fee ba dana daam jeex ñu naan si fàttali ñu ko fi ngeen dëkk dëkk waaye ba nag sàrfaluñ la benn sàrt boo xam ne sa kenn kattan nga rek ñu ngi dikkum dikkum kattan seen wala tubaaru nangu leen ngor leen dëkk ba yëqoo ngeen na ngeen xatalaale na ci ñoom yoon daa nga xataga ko kat waaye bu ko génn bàyyi dëgg la yéen nga tey wax na daam nag nga di ko soxase pour mu bëgg bëgg mu jënd boppam loolu yëpp bu ñu ko def rek waaye ko dem na tamit wala ci xam leen yi war a mun jëmut fa am sa ko dunda benn xale yi nit ta ta na bañ wasin am la woon jëmut téeméer boo ko fekk yéen ñu hund yaa gàddu dunda bu ñu wasin te yéen ardaana def nampal nañu nak ñaa leen fa aatu na leen yoru joona yoonu na doom ja yaa koy fay de waa tamit ñu ci yoon de way tan sartu dem ci tan tan yoon na su fekkee ko ne lay ba waaw nga ndaw si lank ne moom du ko nampal wala satalu ko jigéen nga ne waaw doo joxe tey waaw ñu di ko nampal te waaw nekk fi parce que pardon na nampal loolu ñan ko waa jëneen jigéen de bon yoon ko taani na ñu tan ko jëneen jigéen di ko nampal bàyyi bi di ko fay muy jot na bind de yoo saatin borom ko mu saan koo xam ne dafa bëri leneen na joxe lu bëri ba man ko def ko ci xale naa lay ci moom ko war sa gam da ngeen joxe la mu dund leen ñu taara la ko jox ko yàlla ku bëri de joxal lu bëri ku néew de joxal lam sa kam kattan de la yukallifu laaw sagati yàlla nafsan ba ko illa ma ataa nga la mu jox ko so lu laaw xam naa ba yàlla baba ma fiin te gannaaw ak joxe yi fa ak jàppalal def na ko gannaaw ba ci saaba yéen fi wa kaayim bëri na min xarit yi ñu dëkk xatat ba may ñu an am rabbi ci ndigal ndigal borom seen rabbi ya ci yonentam ta hafar naa ta ñu saab leen ci saaba ñu saab ta jeen gi daa ji tal wa hafar naa ta ñu leen wal mukramuuna aji tabe fasaaqat mu ala amriha mu dem dikkeen wakkaani ta nekk aqibatu amriha mu dem dikkeen xotran dik perte de a bala waqat na yàlla lawum ñelema falam ñugal tabe ila aji tabe ta taqula ragal yàlla yaawu leen baabi yéen yéen waram kan alati na nga xam ne dëgg yi par ansalallahu wasal na yàlla ilaykum jëm ci yéen dikran alquran rasulan ngeen di noonu ab yonent yat loo nga gën a mu jàng alaykum ci yéen ayatullahi kaatari jóor ñu doy naa kum ngir mu njëriñ digal ñu nga ko jël ngir mu jëriñ rek ñu nga xam ne dama ñu am rek ñu def salaati farata naa ko leer mu def lu ma fi yëkkati ci kéefar ci leen war a jël ci gëm yàlla rek o man ñoom ci gëm nañ bilaay ci yàlla waaye man tam jëf saaleen jëf ji ñu xëy xar ko dama ci tool da jëri dama doon ta ci sama mari yoon yonent xaali dina nit ñu jëriñ jël daa ci wala tool abadan bakar xara ko mbaaxu rafetal na yàlla loolu ñëw tool yi xarit rafet na lool sa bopp jàmm. allahu yàlla bés yi mooy buur bi nga xam ne xalaqa bi bind na solo samawaatin juróom-ñaari asamaan yéen ñu lardi bind na ci suuf si sow na kenn kenn juróom-ñaari kan yéen a ma solo dana wàcc lamru ba yëgi bay na diggante seen ne bind na ngay jëlee asamaan na ngeen xam am na laa naka yàlla xadir na jaatum na mara kuli seen ci lépp